Euh, am na nag ñoo xamante ni euh, dañ ne bon affaire bi lenn la dañuy xool bu dee ne waa ji amoon nag cet waaw bu dee amoon nag cet dara ko xool waaw parce bu ñu xoolee euh, li nga xamante ne mooy illa bi mooy xet geeg yooyu moo waa ji bu dee ne amoon nag cet jaru ko waaye loolu ginul dëgg léegi nag ñu ñëw ci masala bi nga xam ne mooy wuteeg boroom xam-xam ni léegi est mooy ginnaaw bi ñu gisee lii kon wallahu taala alam waxu jamaahir mooy li dëgg sangu gisee avant àjjuma nekkul mukk ko ne après te lool riwaayaat yi bi ñuy def taxriij bi wane nañ ko waxoon nañ la lii mooy tegtalu ñoom ak ainsi de suite ainsi de suite léegi nag mu des euh, euh, mu des léegi nag mu des léegi mu des masala bi nga xam ne moo ci tegu mooy wute bi nga xam ne moom la boroom xam-xam yi daal di wute hein ci waaw léegi moom lañ doon wax sànq <coughs> te boobu daanaka wax nañ ko sax mooy est nit ki bu sangoo daa war a sangu rek dem wala déet mooy daa war a sangu rek daal di dem jumaa wala man na sangu ci suba gi avant mais l'essentiel na ko def ci suba gi waaw léegi nag loolu waa jumhuur wax nañ la ñoom dañ ne noo lool kenn ah ah ko taqale ko dañ koo sopp moom lañ sopp waaye nag non du charte saabu bu sangoo ginnaaw fajar loolu doy na boo sa boo jullee fajar ba pare nga sangu bésub àjjuma dinañ ñëw tamit sangu goog mais sangu goog mooy gan sangu sangu comme janaaba la wala boog comme sangu comme ma ñëw rek sangu nii waaye jël sama njàmpe sama saabu sama kii kese wala boog damay sangu sangu janaaba aha man bu est bu ma sangoo janaaba ba pare fekk man janaaba laa doon xalaat yëkkati ko laa yéene woon est loolu day tax ne man sama sangu walaa bulul ahaha loolu lépp nag lu ñuy seet la <laughs> loolu yéen masala la ba léegi ci affaire bi moo yii dafa gudd ah waaw ku jàpp ne fii mu ne ay deux minutes ak trois minutes moo la dese moom mooy yow xamagoo li ngay wax léegi kon <laughs> hein mooy waa jamaahir dañ ne non mbir mi lenn la ah, ku sangu. après li nga xamante ne mooy sangu après euh, fajar loolu dañ koo sopp waaw mooy takkale bi loolu du loo xam ne du lu ñu sartal du loo xamante ne dañ koo sartal léegi te loolu moom la boroom xam-xam yi lépp ci ñoom wax waaw mooy léegi wax ji yëpp mooy waa ji waa léegi bu dee dafa sangu ci suba bi après jàppam toj est-ce que jàpp gi sa da koy doy wala daa war a sanguwaat te loolu waxoon nañ la ko sànk hmm? euh, <laughs> am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi yoo xamante ne nii euh, ñoom euh, dañ ne non il faut mu takkale koog moom te loolu mooy imaamu Malik loolu mooy xam te waxoon nañ ko fi sànk te ne loolu en moo gën a ànd ak xikmaay li tax yeneen saa salaam digle woon. sangu ñu gisee ci kaw lan sangu gi fan la jóge woon digle sangu gi lu ko waraloon muy xet goog doon jóge ci seen yaram yeeg yooyu ak tàngoor bi ak xatu jàkka ji bay na saa sam ne bu ngeen mënoon a sangu seen bés bi taga riwaay imam euh, kii euh, Ibnu Umar yoolu dama ko fàttoon ci taxrij bi am na yoo xam ne dana yeneen saa salaam bari woon na lu mu ko doon wax ci xutba yi ci kaw minbar bi waaw ngir di ko rappelé nit ñi kon nag bu ñu xamee lool kon waxu imaamu Maalik moo taxoon ñu ne la lool sax mooy li nga xam ne mooy li gën a not mais sauf que mooy il faut waaj am choix boobu bu amee choix boobu def noonu mooy li gën waaw kon loolu euh, euh, euh, mooy bu dee nit ki ñëw na bay bëgg a dem jumaa mu daal di koy def waaw waaye nag bu dee ne ah, loolu moo tax eh, ku mel ni imaam al-Awzaa'i ne bu dee waa bi dafa sangu après fajar rek dem te jumaa ja teel dem kooku baax na. kooku ay wax <laughs> waaw <laughs> loolu non waaye waa jamaahir dañ ne ñoom euh, nekkul obligé ñu daal koy wax ne waa ji il faut mu xaar ba ni nga xamante ne nii euh, day waaj a dem kese waaw waaye daal dañ naan li gën a sàmm gën niroog li nga xamante ne nii mooy euh, ànd ak xikma bi ak li taxoon ñu digle ko bañ a xet goog di bañ lor sa mbokki jullit ndax laa darara wala diraar non seulement bu lor sa bopp waa ndax nit ki yow ci sa bopp di xeeñ lu naqari loolu problème la waaye wala diraara tamit bu lore bu lor sa mbokk jullit yi yooyu bu dee ne gis nga ne ah man de bëccëg gi wax dëgg yàlla bu ma fi sangoo ci suba gi sama liggéey ba may defi damay dem man tôlier laa wala menuisier laa wala lii wala boog man la ma ma nekk da laa activité loo xam ne yëngu ci tool yi laay nekk damay ñaq tooy xet après léegi nag man bu ma bëggee yem ci loolu rek ne sangoon naa ci suba loolu day xaw a sori ak li taxoon ñu tëraloon yeneen saa sam yoonaloon loolu moo tax ci kaw ñooñu moom bu dee ne am nañu possibilité sangu après laata ñuy dem loolu dañ naan yéen def leen loolu loolu moo gën waaye nag bu dee bi après jàpp kese la ñuy kenn du leen ne bu leen sa waa comme que loolu bu leen sangu waaw parce que sangu gi tamit mooy def nañ mastataatum li ñu man mooy ñu sangu ci après fajar moo gën nga ne leen bu leen sangu du tout parce manu ngeen ko même bu dee ne xikma bi à vrai moom mooy mu takkaloo ak li nga xamante ne eh, mooy eh, sangu gi loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a ànd ak ruuxu sharia te moo gën a eh, dëppoo ak li nga xam ne moo taxoon ñu yoonal ko kon wallahu taala léegi nag mu des beneen beneen masala mooy léegi <laughs> waaw jigéen ñi xale yi ak tukkikat bi ñoo xam ne ñooñu dem ajjuma du farata ci ñoom nit ki bu tukkee nekk eh, yor eh, eh, statut tukkikat waxuñu yow nga dem foo xam ne yow yoratoo fa statut tukkikat yaa al yaa ko fa dëkk yéen a yem kooku waxuñu ko ki nga xam ne statut parce que mënoo ñëw nekkum étudiant en France ah jóge Sénégal ñëw étudiant en France ba pare di jàppe sa bopp que ne yow tukkikat nga ba léegi loolu daa mën a nekk foo xam ne yow yow sa année yow yaa ngi ko war a def minimum master 1 nga fi nga fi ñëwee war fi def master 2 ans war nga ko fi toog minimum ak wala euh, euh, licence 1 loolu nan nga la mën a waxee te yaa ngi bëgg a def ay doctorat kii ñu naan la yow euh, da ngaa nekk koo xam ne musaafir na doo musaafir ah yow statut résident nga yor yàq même bu dee sa këyit bu buñ ci résident yow ci sariya yàq ki fi dëkk yéene kon kooku waxuñu ko ah léegi mooy ki nga xam ne dafa tukki bu nga xam ne mbir mi day jël ñeenti fan boo ci génnee bésu dugg bi ak génn bi ah léegi kooku noonu nga xam ne statut voyageur la yor di mën a wàññi julleen di boole def li muy def léegi kooku. xam nga kooku mooy julli euh, ajjuma du farata ci moom ak jigéen gi ak tamit ki nga xam ne mooy façon jaam yeeg ak ki nga xamante ne mooy tukkikat yi léegi nag waaw ñooñu waaw ñooñu moom nu muy demee est dañ leen di dañ leen yéen sopp nañ ngeen sangu malgré tout ah mu am benn mbooloo boo xam ne ci boroom xam-xam yi dañu ne comme ku mel ni ñoom Ata ibn Abi Rabah na ko noon ibnu Umar ñoom Alqama rahmatullah alayhim ne non ñooñu moom waxuñ leen ko waaw ñooñu moom euh, euh, gi nga xam ne daal mooy affaire bi waru leen waaw waaw wara ñoom ñu daan wax laysa alal musaafir yawmul jumaa yawmul jumaa us ñeelul ci ki nga xam ne mooy daa tukki bésub àjjuma muy sangu loolu mu am ñeneen ñoo xamante ne nii ñoom dañ ne sii day sangu kay day sangu waaw même bu dee ne loolu la te loolu jëlee nañ ko ci Seydina en tout cas lu ñuy nettali Seydina Talha ibn Ubaydillah waaw mooy ñoom parce que ñenn ñi léeg-léeg euh, ab saxaaba day def dara ñu ne loolu kon loolu la loolu mooy mazhabam alors que mooy daa def li gën. est-ce que def li gën war tax ñu ne euh, lim jàpp ne moo gën loolu ñu askane la ko ne ko loolu daa jàpp ne loolu lañu war a def moo tax li ñu nettali Seydina Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu li mu gën a niru mooy tekkiwul ne moom daa jàpp ne kooku day sangu mais moom da koo def voilà waaw te ku mel ni ñoom Taawus comme ni ko imaam Ibnul Munzir nettali ak Mujaahid ñoom dañ ko doon def waaw kon <laughs> euh, euh, kantaak yi nu mu tudd imaam Abu Sawr dëgg la waaw bu dee Abu Sawr moom moom da doon wax naan yellul bàyyi sangu àjjuma fii safar wala xadar yellul nit ki bàyyi li nga xamante ne nii mooy bàyyi sangu moo àjjuma moo xam day tukki wala tukkiwul kooku mën nañ ko askanale li waaw kene bu boobaa moom nee na kon tukkikat bi en tout cas moom moom bañ a ci waaw kon euh, euh, loolu euh, mooy wax yi léegi nag euh, bu dee côté tukkikat bi insha allahu taala dañ naan moom comme que warul ci moom mooy lii lañ gis ne moo gën a dëgg bu comme que warul ci moom mooy àjjuma kooku dañ naan sangu bi même xam nga li ñu nootal mooy sangu àjjuma du farata mais mooy euh, waaye bu dee ne mën na sangu bu bëggee dem àjjuma ja nag boobu mooy bu dee mën na sangu loolu moo gën ci xaqam wallahu taala alam sinon bu dee ne rek dafa sa tukki noonu bëggu na sax dem àjjuma ja demu sax kooku kenn du na ko eh parce que bisu àjjuma la ah voilà comme zahiri bi <laughs> ruslul jumaati eh, ah, ruslul jumaati tàngaayal boobaa daan ñëpp ci yam waaw moom moom day dugal gaa yi yëpp moom waaw léegi nag kon léegi léegi nag jigéen ñi xale yi ak ak ak jaam yi eh, xam nga ñoom mbir mi waru leen ñoom itam comme ñee la dañ naan waru leen kon sangu bi te gis nañ xikma bi taxoon yonent saa salaam daal di woon teg ne nañ leen ko digal moo tax waajib yi mu naan ghuslu yawmil jumu'ati waajibun ala kulli muhtalim xam nga ndaw si moom muhtalim la bu dee ne masir muhtalim la wala déet waaw mais xam nga loolu day mel ni da ko cee dugal jaam bi tamit mel ni moom da ko cee dugal jaam bu masir bi bi nga xam ne ràññee na kooku muhtalimul waaye mooy euh, euh, loolu tam ci biti nga ne bon kon jigéen gi nga xam ne majeur la ak yooyu kon moom sangaayu ajjuma daa nekk farata ci moom ndax xadiis yooyu waaye nag sauf que yonent bi alayhi salaam dafa mbir mi mooy boo seetee ah yonent ak tamit man jaa amin ko mooy mooy mooy mooy bu boobaa ñoom dañ naan non parce que lan moo tax ñoom ñoom bokkuñu ci parce que gisoon nañ illa bi li taxoon ñu yoonal sangaay ji sangaay ji moo doon ngir dàq xet geeg yooyu comme que ñoom loolu ñëwuñu mooy mooy mooy ñoom waru leen loolu mënuñ ne ñoom dañ ko war dañ koy def mais sauf que nag mu des beneen affaire nga ne waa loolu mooy bu dee dañoo toog ci kër yi mais léegi bu dee dañuy dañoo bëgg a dem jumaa ji nag waaw waaw bu dee dañoo bëgg a dem loolu imaamu Maalik rahimahullah ñu soloo ci moom mu ne man xadara al jumu'ata min an-nisaa wal 'abid falyaghtasil waaw képp koo xam ne teewe na àjjuma ji al imaam ash-Shafi'i rahimahullah ah, mu ne ah, ñoom mu ne kantaa jigéen ñi ci mbiru jigéen ñi ak jaam yi ak ñi nga xam ne ñoo tukki ak ñi nga xam ne mooy ay xale lañ yoo xam ne àggaguñ majeur ghayru muhtalimin nekkaguñu ah, ñu ñoo xam ne dañoo dañoo dañoo majeur nekkaguñ ñoo xam ne mukallaf lañ bu dee dañoo fekk àjjuma loolu dina leen doy ma àjjuma ji dina tax duñ julli eh, tisbaar duñ ne eh, yéen farata àjjuma du farata ci yéen bu ngeen fi jullee di ngeen julli tisbaar non non waaw mu ne waaye nañu sangu tamit comme ni nga xamante ne ñeneen ñi nga xamante ne daa nekk farata ci ñoom noonu la euh, noonu la ñu def ngir sangu ah léegi nag am beneen mbooloo bu ne waaye yii nii yépp mbir yi benn affaire la mbir yi yépp benn affaire la mooy li nga xamante ne nii mooy mooy li nga xamante ne nii mooy al Euh, daa nekk li nga xamante ne nii sangu dafa war bésub àjjuma ki mu war daal mooy ci àjjuma dafa nekk war ci yow bu dee àjjuma farata la ci nit ki léegi sangu gi day nekk farata bu dee ne àjjuma du sangu ci du farata ci yow loolu moom kooku du sangu waaw te loolu li koy wane mooy man araada minkum an ya'tiya al-jumu'a an ak man jaa'a ay daa jaa'a ahadukum al-jumu'a fal ya'tasil Ah, man jaa minkumul jumu'a falyaghtasil lool day tegtale ne mooy wax jii lay ñëw mooy ñi nga xamante ne daal non seulement mu nekk farata ci yow mais tamit ki ñëw parce que ba nan bañ a nekk farata comme jigéen yi ak jaam yi wax yi nga xam ne moom la moom la euh, imaamu Maalik imaamu Shaafi'i doon wax rek rahmatullah mais bu ñu ñëwee ñoom ñuy ñëw mais bu dee dañuy ñëw kay bu boobaa nag mu nekk farata kon bu boob non euh, mooy euh, pas farata mooy dañuy sa sàkku ci ñoom ñu daal di sinon parce que li daal ñee day da leen di dara mën nañoo ñëw ay yor xet bu neexul nan la ñuy may ñenn ñii ñu ñu ñoom ñu sangu ñii ñu nekk farata ci ñoom al ñi mu nekkul farata ci ñoom ñoom ñu ne leen non ba pare ñu ñëw yor même la taxoon ñu daal di koy yoonal loolu ñoom ñu ëndaale ko loolu kon de moo tax li dina dëgër insha allahu taala mooy ne ñoo ñëpp ku ciy ñëw hmm, dañ naan la ah euh, euh, ñëwal waaw ñëwal ah kanta ñi ñëwul moom ñi nga xam ne moom ñëwuñu àjjuma te du farata ci ñoom ñooñu euh, warul ci ñoom kon nag loolu mooy li nga xam ne mooy li gina dëgër wallahu taala alam léegi nag mu des beneen masala léegi nag mu des mooy waa e- <laughs> hein waaw xam nga gisoon nañ sànk bala ñuy génn man atal jumu'ata min ar-rijal wan-nisa falyaghtasil wa man lam ya'tiha falaysa alayhi ghusl min ar-rijal wan-nisa sa hadis boobu euh, al imaam Waliyuddin al Iraqi da ne sanadam bu wér la voilà te hadis boobu euh, ci Sayyidina Ibn Umar la jaar euh, al imaam al Bayhaqi moo ko indi ci sunanam naka noon al imaam Ibn Khuzayma rahmatullahi alayhima te loolu mooy wane lii mooy dëgëral lii muy wax li ñu nootal te képp koo xamante ne nii da ngay dikkal àjjuma ji ci góor ñi jigéen ñi na sangu képp nag koo xam ne dikkalu ko kooku moom sangu warul ci moom mooy teguñ ko ci moom sàkkuwuñ ko ci moom ci góor ñi jigéen ñi. voilà mooy góor ñi nga xam ne ñoom dañu am ngànt parce que nit man na nekk mu nekk farata ci yow mu am ngànt parce que ci waxu zahiri ñi nga xam nañ ne non bés bi bés la pour bés bi ñooñu mooy yow même boo demul dañ lay dañ la naan sangul voilà parce que pour bés bi la comme que du pour julli ji mooy ne moo tax ñoom ñu ne boo ko defee baax na <laughs> c'est ñoom moo nañu ne même avant même après timis ñoom avant timis boobu boo ko defee kon loolu pour bés bi la pour bés bi la te saa saam dane muxtalim kon yéen ñi nekk muxtalim yéen day nekk farata ci yéen bu dee da ngeen am ngant mënu ngeen demu ngeen waaw mais affaire bi dadul mbiru àjjuma ji loolu moo tax ñu mañ ko def après mais loolu lépp ginu la dëgër xadiis bii day wane ne kon li nga xam ne mooy li gën a dëgër mooy ne ma ne àjjuma daal ñi nga xam ne ñooy dikkal àjjuma ji góor ak jigéen ak ñi nga xam ne man musaafiru ne yi nga xam ne amoon nañu ngànt bañ a ñëw waaye bu ñu décidé dañuy ñëw loolu dañuy sàkku ju ñoom ñu daal sangu wallahu taala léegi nag mu des beneen masala boo xamante ne moo ci tegu mooy waaw waaw léegi nit koo xamante ne nii waxoon nañ ko sànk dafa ajjuma moo jot ajjuma ajjuma bisu ajjuma laata julli bi waaw nañ loolu moo gën a dëgër sangu bi du après léegi moom mu am janaaba ci suba bi wala laata muy dem mais est-ce que moom bu sangoo sangaayal janaaba bi rek dina doy dina dugalaale be wala déet voilà est benn lañu est-ce que mooy mooy mooy imbiraj bi na mën a am nga jël bii dugal ko ci bii waaw <laughs> waaw mooy wala nga ne est sangu bi ñuy sangu ngir dem àjjuma ak sangu bi nga xam ne bu doon damaa am janaaba wala ndaw si am mbërëgëm bi sangu euh, ngir euh, mën loolu est sangu yooyu benn la est-ce que sangu boobu la hein benn la wala déet loolu mooy wax li al imam Ibnul Munzir rahimahullah mu ne li ëpp ci ñi nga xam ne lañu ñu toxale di ko takk ci boroom xam-xam yi de mooy ki nga xamante ne dafa sangu ngir janaaba ak àjjuma benn sangu kooku moom loolu loolu loolu loolu loolu loolu doy na ko loolu doy na ko loolu loolu doy na ko mooy ki nga xam ne dafa sangu benn li nga xamante ne mooy ajjuma li nga xam ne dafa sangu waaw ajjuma mu daal di sangu benn ngir janaaba hein ak ajjuma c'est la même chose ça veut lan loolu lan la bëgg a wax mu ne loolu da koy doy mooy man bu ma amee janaaba bu ma sangoo doy na waaw doy na ma soxlawul ñu ne ma ah, non non non c'est quoi ça waaw da ngay sangu nga sangu woon c'était pour yëkkati sa poñ bi te yéene woo ci ji te dañ koo sàkk kon nag da nga koy defar loolu la la ne loolu li ëpp ci borom xam-xam yi ñi ma jële ci ñoom mooy ne déedéet benn bi kese doy na te loolu mu ne moom lañ jële ci ku mel ni ci saxaaba yi Ibnu Umar taalibeem yi Mujaahid ñoom Makhuul ci wàllum ngir yi imaamu Sawri imaamu Maalik al-Awzaa'i ak Shaafi'i ak imaam Abu Thawr ak al imaam Ahmad rahmatullahi alayhi moom dana arju an yujza man jàpp naa ne ah, am naa njort am naa yaakaar que ne kooku moom bu sangoo janaaba doy na ko quoi soxlawul ñu naan ko ah léegi nag sangu jil li nga xamante ne nii mooy euh, beneen sangu waaw. moo tax it imaam Ibnul Munzir mu jële ci imaam Ibnu Umar daal di solo. ne moom sangu na ci janaaba ak àjjuma benn sangu kese waaw mu ne waaye nag sauf que li tax masala bi am mooy dañu jële ci al Haaris ibn Rib'i muy Abu Qataada radiyallahu anhu këne daa am benn doomam imaam Ibnul Munzir mu ne dañoo soloowe ci imaam benn doomam Abu Qataada mu ne dafa radiyallahu anhu maa dafa ñëw ci baay euh, ci baayam àjjuma fekk mu gis bopp bi moo xam ne kii da doon sangu quoi mu ngi tooy mu ko doon euh, euh, euh, mu gis ne am nay toq ndox yoo xamante ne nii mu koy mu koy mu koy mu koy fomp ngir mu set ngir ngir ngir ndox mi deñ waaw mu koy essuyer di ko ngir as ndox mi deñ ah léegi nag nee na mu ne ko Seydina Abu Qatada ne ne ko àjjuma jee tax nga sangu mu ne ko déedéet waaye janaaba mu ne ko kon nag fa a'id fa a'id ghuslan janaaba ma ne dellul nga sanguwaat beneen sangu boo xam ne nag pour jana pour pour <laughs> pour lil jumaa ngir àjjuma ci fa a'id ghuslan lil jumaa yokkul demal nga sanguwaat beneen sangu ngir jumaa mais loolu gënu lu dëgër de insha allahu taala voilà <laughs> waaw waaw mu ngi noonee te loolu li koy dëgëral gën a dëgëral que ne wax ju njëkk ji mooy benn rek waaw boo sangoo janaaba moom. mooy parce que tax tax bi mooy la mooy xam nga dañ ci mayee sangu nga loolu dañ na léegi lu tax ñu lay laajaat beneen sangu même bu dee yéene woo ko ci sax c'est la même chose voilà même bu dee ne yow janaaba la woon mooy def nga liñ la laaj mooy li mooy ma bi taxoon ñu yoonaloon sangu gi mooy lan mooy xet gi de yow def na ko sangu nga eh, c'est bon le résultat est là te loolu bokk na li koy gën a dëgëral mooy li imam Ibn Hibbaan solo rahimahullah ci saxiixam ah Ah, al imaam az-Zuhri rahmatullah alayhi daal di koy jëlee ci Taawus mu ne rahmatullah alayhima mu ne dama wax Ibn Abbas ne ah zaamu de anna rasulallah sallallahu alayhi wasallam qaal ah ñi am na ñu ne yeneen saa sallam nee na ightasilu yawmal jumu'a waghsilu ru'usakum illa an takunu junuban wa massu min at-tib mooy dane yeneen saa sallam ah nee nañ ne yeneen saa sallam nee na sangu leen bisub àjjuma na ngeen raxas seen bopp yi lu dul ngeen nekk. li nga xam ne mooy junub mooy da ngeen a am eh, janaaba wa massu min at-tib te da ngeen laal ci li nga xam ne mooy xëy neex mu ne ibna bi ko Taawus waxee lool imaam Ibn Abbaas ne ko ah amma at-tib fala adri waaw man moom kanta parfum bi loolu nañ ci ñëw ci eh, jotaay yi ñëw moo ñu mooy tegu ci li imaamu Nawawi tuddoon bunt yi man xaw ma waaye wa amal ghusl fa naam waaw mooy sangu gi digle gi sangu gi waaw waaw kon mooy sangu yeneen saa yi mooy sangu waaw waa ji nag bu sangoo janaaba loolu mooy sangu na waaw sangu leen bu sangoo baax na waaw waaye nag xam nga ne mais mais dana illa an takunu janaaba euh, euh, junuban suuf ngeen nekk junub waaw illa an takunu lu ngeen nekk waaye nag dañ naan la lool ñëw na ci euh, riwaaya même hadis bi foo xamante ne nii ci hamish bi al ihsan bi nga xamante ne ni foofu dafa leeral ne non mooy al ihsan fii taqrib sahih ibn foofu xam nga lu fa nekk bu tahqiq euh, euh, cheikh Shu'ayb al ardaout dane non non c'est pas illa an takunu junuban dane wa in lam takunu junuban même bu ngeen nekkul junub def leen lool kon mooy bu ngeen ko nekkoon ni day doy sangu bi doy na waaw al imam al hafiz al fath mu maanaaw mooy lan mooy irtasilu yawmal jumaa in kuntum junuban lil janaaba mooy sangu leen bésub àjjuma bu dee ne da ngeen a nekk da ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen am janaaba wa in bu dee xamante ne da ngeen am janaaba lil jumaa na ngeen sangu ngir àjjuma waaw kon mu ngi doon wa mu ne wa ukhidha minhu anna al irtisal yawm al lil janaaba yujzi an al mu ne ñu jëlee ci imaam al hafiz al fath sangu bésub ajjuma ngir ba loolu doy na ngir ajjuma sawaa'un moo xam nawaahu am laa moo xam yéene na ko wala déet waaw moo xam yéene na ko wala déet moo tax moom même moom bu nee ne wa fil istidlaali an zaalika bu'du mu ne tegtaloo ci lii am na lu sori waaye dañ naan la loolu leer na parce que mooy yeneen saa salam li mu wax nii mooy yéene ko ñàkk ko yéene yéen waaw <laughs> waaw mu ne moom imaam al-Hafiz même bi waaye na am rawa Ibn Hibban min tariq Ibn Ishaq an az-Zuhri mu ne imaam Ibn Hibban de soloon a jaar yoon yoonu Ibn Ishaq Muhammad ibn Ishaq men borom Maghazi nag voilà mu jële ci sëriñam az-Zuhri mooy Ibn Yasar borom siira bi mu ci hadith bi mu ne iqtasilu yeneen saa sam ne lii la wax sangu leen yawmal jumaa illa an takunu junuban gis nañ ko sànk lu dul ngeen nekk junuba mu ne wa hadha awdahu fi ad-dilala ala al-matlub waaw mu ne walakin riwayatu Shu'ayb an az-Zuhri asah mu ne lii moo gën a leer ci li ñu sàpp waaye riwaay bi nga xam ne moom la Shu'ayb jëli ci az-Zuhri loolu moo gën a wér lool mooy lan ah mooy nekk boo sangoo benn yoon doy na ajuma nga sangu janaaba doy na waaw bu leen ci yéenee ko waxatuñu ko léegi nag wute nekk mais bu ko ci yéenewul ah dañ naan mbir mi lenn la waaw que ne bu ko ci yéenewul def na liñ ko li liñ ko liñ ko laaj ah al imam al hafiz euh, fu li naan wa fi istidlal bi bu'd mooy di ne tegtaloolee mooy le fait que waa ji yéenewu ko ci nawaahu am laa dañ naan ni affaire bi euh, euh, parce que bu boobaa moom lan ngay dégg waxam mooy ne ibaada la jaamu yàlla daa soxla yéene ñu ne la ëskay loolu d'accord nañu waaw dafa soxla yéene loolu mën nañ koo jàppal mais dañu naan mbir mi même bu soxlaa yéene dañ naan mais xikma bi est de lan moo taxoon ñu teg ñu yoonal sangu bi ajjuma alhamdulilah ba loolu moo tax ba ñu doon wax sànq après bàyyi ko lenn ci xanaa bi la yi ne affaire bi lenn la dañuy xool nit ki set na wala déet bu setee bon laaju ko sangu ah <laughs> <coughs> mais bon même bu dee loolu bon euh, zahiru hadis bi euh, mooy euh, na nga sangu quoi parce que keroog Seydina Ousmane neewul Seydina Omar neewul Seydina Ousmane ah est setoon nga mooy mooy mooy sangu woon nga avant wala boog mooy setoon nga nekk ko ci setoon nga est gis nga ne da tilim ndéet wax ko lool voilà da ne ko rek wal ghuslu aydan yow ah, yow jàpp rek nga def sangu gi danga koo kon loolu mooy manuñ ne bon man bon set naa man tay liggéeyu ma voilà sangu daal di ñëw tey sama euh, vendredi mooy sama euh, euh, lan repos dominical ah, voilà loolu la ñuy wax bon seet leen ko <laughs> pour les salariés waaw <laughs> ah, mooy sama RH repos hebdomadaire voilà repos hebdomadaire RH sama RH mooy vendredi léegi man ci guddi gi laay sangu voilà tëdd rek laa fi def sonnuma kiiwuma en plus là on est en hiver ñaquma je suis là léegi ma xëy rek ne sa jarul may sangu non dañ naan la sangul quand même buñ ko rek naan seet nga voilà yaa ngi dandoo voilà di xool naan laala dandu ma je ne suis pas dand dañ naan la non <laughs> dañ naan la imam al-Hafiz wax jooju mën nga ko dégg noonu que ni affaire yéene bi ah yi nga xam ne jaamu yàlla yoo xam ne day am indiraaj nga boole leen loolu mën nañ ko dégg moo tax ñu ne nit ki bu ko boolee euh, euh, yéene loolu dafa leer que ne yéene na indiraaju ni ya day am jël yéene bi def ko euh, mu dugg ci benn bi damay sangu janaaba tey la àjjuma ma dugalaale ci yéene sangu àjjuma ji loolu moo gën mais dañ la bëgg wax mais bu dee waa ji da koo def ba pare est comme li Seydina euh, Imaam Ibnul Munzir nettali ci Seydina Abu Qatada est loolu jar na ko dañ naan loolu euh, insha allahu taala mooy loolu noonu euh, man na koo bañ a jar parce que xikma yi la taxoon ñu def ko lenn la moo doon li nga xam ne mooy xet googu dañ te waa ji ba mu sangoo loolu dañ na mooy cet ga am na loolu doy na wallahu taala alam waaw <laughs> waaw Euh, mu des beneen affaire waa ji nga xam ne moom dafa beneen masala mais euh, euh, léegi nga ne mënoo attention mais sangu boobu dem àjjuma parce que yow lii nga wax nii man mën naa ko dégg mooy dafa am janaaba mu sangu janaaba mais man léegi bu ma bu dee aw ma janaaba nag sangu boobu may sangu ngir dem àjjuma jëf mais sangu boobu mooy ni may sangoo janaabaay lay wala bokk man naa sangu nii rek mooy sangu saabu si noonu après set jàpp dem sama yoon dañ naan la euh, delluwaatal fi ñu la lu ñu la wax léegi na li ñu doon ñëw bu ñëwee après xet gi doon génn yoneen saa salaam wax leen digal li lee kon ba léegi mooy mbir mi kon ba sangu la est-ce que ne dem neen ngeen sangu ji janaaba waaw ku ci sangu janaaba nag yéene waale loolu ndax janaaba sangu janaaba jaamu yàlla la te day yëkkati toj te boobu rek boo ko defee dina la doy jarul ngay jàppaat loolu est waaye ku ñëw sangu kese yem ci cangu gi kese sangoog saa boobu yooyu dem yoonam kooku mënuñ ne ko eh, eh, eh, yow yow yow yow yow yow lan moo la dañ naan ah déet moo la dal ah waaw ana lan lu tax nga naan ko lan moo la dal ah parce que waa ji sangu na mooy la taxoon xet dañ bëggoon mu dañ def na ko waaye nag bu dee nag da koo def ci li nga xamante ne mooy sangu janaaba loolu daa di daa di gënatee nekk am ësk yi wallahu taala alam waaw léegi nag mu def te loolu waxoon nañ ko sànq sax mooy fi nga xam ne daa sangu daa sangu ba pare mais dafa sangu ci suba bi après jàppam toj est dañ naan ko hé eh, léegi euh, demal nga sangu jiwaat wala déet dañ naan noor kooku moom li gën a dëgër euh, euh, euh, mooy du sanguwaat même bu dee ne imaam Ibnul Munzir mu ngi koy nettali ne Taawus liñ doon wax sànq te imaam Zuhri jël woon xadiis bi ci moom ak Qataada même imaam Zuhri ci boppam Yahya ibn Abi mu ne na ko noon al-Hasanul ñoom dañ ne day sanguwaat waaw <laughs> day sanguwaat non boo sangoo. demoo ca jumaa ja nga nekk ci leneen wala boo nga sangu après sa jàpp toj da ngay sanguwaat loolu euh, loolu gënu lu dëgër waaw gënu dëgër mais tax ñoom nag sangu bii ñuy wax mooy sangu bi nga xam ne mooy boo ko defee doo soxlawaat di jàppi mooy sangu janaaba bi voilà boobu lañ lay wax ndax boobu moo gën mooy nga xam ne même boo amul janaaba di dem bu dem àjjuma nga def ko mu nekk sangu janaaba loolu moo gën. waaye dañ ne la est-ce que dina est-ce que sangum ndox ak saabu kese doon na doy buñ ne ñu ne la bu dee da xool xikma bi li taxoon ñu yoonal le fait que ñuy sangu ngir xet yi dañ loolu ko sangook saabu doy na mais boobu doo sangu rek après dem julli julli non da jàpp nga danga ah mais foo ne jàpp <laughs> non loolu loolu loolu loolu loolu dama ko naroon na kii dem ñu jàpp ne ah ah sa waay nee na daal bu ma sangoo ajjuma ak saaboo ñii ba kii rek dem baax na ma ne la waxuma la loolu ah boo fi tamit da ngay jàpp waaw mais bu dee sa li gën mooy nga defe ko janaaba sangu janaaba boobu boo ko defee doy na soxlawul ngay jàppaat léegi nag ñii hein ñu ne waa ji bu dee ne daa euh, tojal mooy sangu la boo xam ne bi muy sangu àjjuma bi sangu janaaba la sangu mooy bi nga xam ne mooy bi ñuy sangu janaaba nga xam ne du soxla kooku bu tojee day jàppaat am ñu ne non non non non non non bu kiiwee rek bu bu jàppaatee doy na ah. loo jàpp rek day doy kenn du ko nekku demal sangu ji waat waaw demal sangu ji waat <laughs> waaw loolu ama am solo la wallahu taala te loolu nag mooy li gën a dëgër quoi hmm? loolu euh, sangu na ci bésu àjjuma bi jeex na <laughs> daa toj toj na après duñ ne ko ah lu daa nga léegi sangu ji waatal def na li mu waroon a def bés boobu doy na mu jàppam tojee mu dem jàppiwaat wallahu taala alam kon nag foog naa ci kaw nii eh, jeexal nañu masala yi waaw masala yi yi ñu dégg woon ñu jëm ci wàllu cangaay gi kon jeex na walillahil hamdu wal kon nag bii ñëw insha allah ñu dugg ci hadis bi nga xam ne nag boobu nag mooy dugg nag ci li nga xam ne mooy laal xeeñ bul fàtte baabu fadli yawmil jumaa bii ñu nekk chapitre deux cent dix mooy ngëneelu bésub àjjuma wujubi ak farataam gis nañ ko moom wal irtisaali laha ak sangaayam moom lañ gis nii ci ñetti xadiis yi seeni masala wa tatayyubi léegi nag mu des laal xeeñ neex loolu moom la ñuy ñëw insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw ci xadiis bi nga xam ne mooy ñëw